ñu ngi woon ba léegi gisoon nañ ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci qissatu hijrati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ila al madina muy gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy dem madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam ñu ngi woon nag ci yoon bi nettalib xadiisu suraaqa ibn malik ibn jonshum radiyallahu taala anhu wa ardaa gisoon nañ ne xadiis boobu imaam al buxaari raximahullah soloo na ko waaye naka imaam eh, ibn isxaaq raximahullahu taala eh, waaye imaam muslim ibn alxajaj raximahullah soloo na ko tamit muy xadiisu suraqat ibn malik ibn jonshum naka noonu imaam ahmad ibn hanbal ak alxaakim ci almustadrak soloo na ko na ko noonu imaam abdirazaq solo na ko ci almusannaf demoon nañ ci ba yemoon suraaqatu ibn malik bi mu nee ci la information bi këne kuffaaru quraychin yi dañuy wër yonent bi aleyhi wassalaam ak àndandoom yi te teg nañ li nga xam ne équivalent wu li ñuy fay diya bi ñuy joxe kuray nit lu toll noonu lañu teg ngir képp ku leen ko jàppal xay yenn am mayitan moo xam mu ngi dund wala mu ngi dee moom aleyhi salaatu wassalaam moom suraaqa mu ne woon bi ma ko bi ñu ko waxee benn bés suñu toog sama suñu grand place di waa banu mudlij bokkuñu woon ci waa Màkka nee na am benn waay bu bokk ci ci suñu tribu bi ñëw ne yaa suraaqa inni qad ra'aytu aanifan aanifan aswidatan bissaaxili araahuma muhammadan mu ne am ku ñëw fekk ñu ci grand place bi ne ma yaa suraaqa yow suraaqa ndax moo doon le grand spécialiste en matière de topp ay traces man gis naa ñetti gawar ñetti nit yu yéeg ci yu war ci côté tafes fooguma ne lulul ne Muhammad la war a doom mi waa màkkay seeta alayhi salaatu wassalaam wa asxaabahu ak saxaar ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom nee na ma xam ne ñoom la waaye comme que bëgguma woon kenn jiituma ci loolu te nag sans yi dama bëggoon man rekk ma moom ko ma ne ko déedéet gisoon nañ ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi raximahullah mu ne da koo def siiñ ci bët anus kut noppil ginnaaw gi nee na ma toggusti ak diir jóg ndànk dem sama kër wax ndaw si nga xam ne jaariyat yi sama jàmbu jigéen bi may liggéeyal ne ko nag gaawal nga defaral ma sama fas wa nekk ca biti ca dun boo bële boo ma ko defalee ginnaaw gi mu jël jaaseem nee na ma wàcc ko def ko làqu ko ba pare jël côté mbar mi ma côté jaasi giy feeñ ma ma ma féetale ko suuf nëbb ko ba ku sori bu xoolee du gis jaasi ji melax ba muy soupçonner dara loolu la doon wax naan fa xatattu bi zujjihi l ard wa xafadtu aaliya xatta ataytu farasi faraka farakibtuha ma daldi ko yéeg eh, moom nag foofu nee na ma yéeg sama fas daldi rëppatal lu mu gën gaawe dàq fas wi nee na tuuti rekk euh, ma daldi leen dab farafantuhaa taq taqarrabu bii xatta danawtu min mu ne ma gaawal fas wi ba ni nga xam ne ci lay jege aleyhi salaatu wassalaam moom mu ne bi mu agsee moom Suraaqatu ibn Maalik fii lañu yemoon mooy ginnaaw gi lii ana lan moo ci tegu fii mooy fi nga xam ne fi lañu yemoon ci jataay bi ñu génn kon mu ne moom bi mu defee lool moom Suraaqatu ibn Maalik ibn Junshum radiyallahu taala anhu wa arda ñu ngi ci riwaaya imaam al buxaari bi raximahullahu taala ba léegi kon mu ne bi ma jegee lan la def mu ne xatta danawtu minhum fa atharat bi farasi fa xarartu anha fa qumtu fa ahwaytu fa ahwaytu yadaya ilaa yadii ilaa kinaanati fastaxrajtu minha al azlaam fastaqsamtu biha adurruhum am laa fa xaraja alladi akrah mu ne bi ma ñëwee ba jege aleyhi salaatu wassalaam ak àndandoowam yi di seydna abu bakr mi supporté woon Aamir ibn Fuhayra radiyallahu anhuma wa ardaahuma ak daliluhuma di Abdullah ibn Urayqit nee na bi ma leen jegee fa atharat bii farasi sama fas daldi may sànni daldi fàqastalu wadd waaye fas wi fa mu ne fa xarartu anha ma jóge ci kaw fas wi wadd nee na fa qumtu ma jug ma jóg bi ma daanoo jógaat fa ahwaytu yadi ila kinaanati sama gafaka gi ma yoroon genre sacoche la bu doon tey dañ naan sacoche fu muy def euh, yooyu nga xam ne ci lañ doon def seen pyrofas yooyu dañ ciy def ay flèche tamit pour tireur bi nga xam ne walla rëbbkat bi nee na fastaxraj du ma génn minhal azlam yooyu ñu doon defe pile ou face mooy di xool ndax dina ko loram du ko lor te waxoon ko ci jataay bii weesu nga xam ne araab yi dañ doon def loolu laata ñuy tukki ñu doon def loolu mu ne bi ma ko defee gisoon nañu ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi raximahullah moom dane bi ma jëlee euh, laata muy génn la waxoon ne fa ab wa bi silaax yi ma daldi digal bi ma digalee ñu waajal ma sama fas prépareel ma sama jaasi nee na ma génn min duburi xujrati ci sama ginnaaw néeg summa axadtu xidaax yi ma jël ci sama yooyu ñuy defe pilo faas yooyu allati allati astaqsimu biha yi nga xam ne moom laay defe ndax xam ndax sama voyage bii ma jëm di topp kee dina dina ma dina ko lor wala du ko lor mooy dina baax ci moom wala déet gis nañ ne boobu riwaaye boobu dane da koo def laata muy génne moo tax mu ne summa axrajtu qidaaxi fastaqsamtu biha fa xaraja sahmu alladi akrahu akrah laa yadurru mu ne moom ci riwaay imaam ibn Isxaaq ba léegi mooy ne boobu da koo teel def laata muy dem ci riwaay imaam Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari rahimahullah moom dane bi ma demee ba foofu ba ñëw ba sama fas wi daldi fàqasalu ma daanu ci laa commencé nag jël loolu noon daldi koy mooy ne lool man nga leen boole da koo def laata muy génn waaye du mu génnee ba agsi ba daanu mu defaat ko ngir gina assuré wu est-ce que mbir yi du génn mu génne loo xam ne moo koy neex mooy ne di nga am ngañaay ci lii ngay def mu ne kon bi nga xam ne ci laa génn lool ci riwaaya imaam al buxaari biñ ne woon léegi rahimahullah mu ne fastaqsamtu biha bi ma defee lool def yëngal génn ci benn nee na nag bi nga xam ne moo génn mooy bi nga xam ne bëgguma ko woon mooy duma leen lor këne manumaa def dara ba lor leen nee na nag waaye nag tentation wu sans gilim tamit ku mel ni man Suraaqa ñàkk nekk ci village yii cent giléem équivalent ay milliards tey tentation boobu bàyyiwu ma moo tax fa rakibtu farasi wa asaytul azlam nee na tuqarribu bii mu ne ma daldi mooy pilofaas yooyu azlam yi yooyu ñu doon def dina ma loram du lor génn na mu ne ko doo ko lor mais tentation alal ndax nit dafa bëgg alal moom bu yoree xa alal innal insaana xuliqa jazua ida innal insaana xuliqa halua ida massahu sharru jazuan wa ida massahu alxayru manwaa fu mu amee lu baax rek day fexe eh, accaparer ko ba keneen du ci am muy tere nit ñi alal jooju ak lu baax loolu moo tax tentation alal ji nag tax mu dal di dem continuer mu ne fa asaytuma mooy al aslaama yi nga xam ne nee nañ ma eh, dina lool du ko lor mu ne ma continuer waat tax tuqarribu bii sama fas wi di ma rëppatalaat daqaat fas wi xatta ida sami'tu qiraata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa la yaltafitu wa abu bakrin yukthiru al-iltifat nee na noonu laa def ba jege si daqaat fas wi ba jegewaat leen dégg yonent bi aleyhi salatu wasalaam bi jàng alquran Allahu akbar kaana daa'iman loolu mooy li nga xam ne moom moo doon li dul woon denc ci làmmiñam tout le temps jàng alxuraan waa ñun baa ñu ngi def loolu dañuy toog ay semaine ñi tane ñeneen ñi ay weer duñu jàng alxuraan jamais man nañu toog di way way yoo xam ne du la jariñ dara dalay yàqal waaye tamit am na beneen problème boo xam ne dafa xew mooy ne gars yi dañuy topp seen mbind sëriñ yéeg yooyu ak ki nga xam ne tamit day jàng ay fiqh ak yooyu moom mu topp yooyu ba fàtte alxuraan di topp ay masala fiqh di jàng yooyu di topp yooyu ba moom mën na toog une semaine du ubbi alxuraan loolu problème la nga gis koo xam ne moom ay mbindu sëriñam lay topp di jàng xasida di jàng xasida fàtte alxuraan mbir mi warul la demee noonu dangay boole ñaar yi dangay utal programme benn bu nekk nga utal ko programme am say jukki yooyu nafar noonu ngay def waaye doo topp benn affaire ba fàtte nag li nga xam ne yow la ngay jàng lii mooy cosaana ndax topp ay masala fiq ay xilaaf ñii nee nañ lii ba te alxuraan jàng ko loolu erreur la waaye dangay boole yépp duñ la ne dangay jàng bi bàyyi bi ci des mais dangay boole yépp kooku mooy alkayisu mooy ci muus kon mu ne ma jege ko ba bu ko defee loolooy tax doo bokk ci ñi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yowmal qiyaam ñoom lay wax te suñu boroom diñu ko wax wa qaala rasuulu ya rabbi inna qawmi ittaxaduu haadha al qur'aana nga bañ bokk ci ñooñ yowmal qiyaam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam suñu boroom ne wa qaala rasuulu ndaw yàlla li ne aleyhi salaatu wasalaam ya rabbi ee yow sama boroom inna dëgg dëgg qawmi sama communauté sama ñoñ sama xeet ittaxadu hada al qur'ana mahjuran dañoo gàddaay alquran waaw akbar yal nañu yàlla bañ a boole ci ñi nga ko gàddaay kon mu ne ma jege ko bi ma ñëwee ba jege ko hatta ida sami'tu qira'ata rasulillah ba ni may dégge njàngum alquraan yonent bi aley salaatu wassalaam wa huwa ta moom aleyhi salaatu wassalaam laa yaltafitu doonul woon geestu moom fi mu jublu rekk fi mu jublu di jëm fële jëm du geestu bu dee waree geestu du geestu waaye day tourner léppam ba jàkkaarloog foofu mu ne wa huwa ta moom aleyhi salaatu wassalaam laa yaltafitu doonul woon geestu waaye wa abu bakrin kanta àndandoowam bi nag di seydna abu bakrin radiyallahu anhu yuksirul iltifaat moom dafa doon bari lum doon geestu nee kon bi ma leen jegee noonu saaxat yadaa farasi fil ardi xatta balagata rukbatayn fa xarartu anha neena bi ma leen jegee bay dégg njàngum yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la sama ñaari tànku fas sama fa tànku fas yi mooy yi ci kanam tànkam yi tànku fas yi daldi dugg ci biir suuf si nuuru ci biir suuf si ba egsi ci wóomu fas yi ci wóom yi ci wóom yi nee bi mu àggee fa fa xarartu anha ma waddati ci muy beneen ñaari yoon muy ñaareel bi yoon bu mu daan mun ne summa zajartuha ginnaaw gi ma daldi gëdd fas wi ngir mu jóg mu génn ci li nga xam ne fii la ngiro daldi fiy daldi fiy <coughs> alhamdulillah wakalla mu ne kon ma daldi gëdd fas wi ngir mu ngir mu jóg fa nadahat rek bi ma ko gëddee mu jóg rekk fas wi dëpp mu ne falam tekat tuxriju yadayha deñul di jéem a difficilement di déema xëcc tànk yi ci suuf gi mu nuur mu ne fa lamma stawat qaa'ima idha li athari yadayha uthanun saati'un fi as mithlu ad nee na difficilement la doon yëkkati tànk yi moom fas yi ngir jóg bi mu jógee naka la taxaw rekk ma gis jeexitalu tànk yi am benn poussière bu ciy jóg mel ni luy melax poussière bu jëm kaw asamaan mel ni ab fumée saxaar suy jóg jëm kaw nee na nag bi ma gisee loolu nee na ma defaat fastaqsamtu bil azlaami fa xaraja alladhi akrahu tentation du du gain mais na malgré lii ma jógaat xëccaat sama pochette boobu ma defoon yooyu ma naan ndax dina ko loram du ko lor ma defaat essayé waaye nee na bi ma bëggul woon mu génn mooy du leen lor daal di génnaat nee na nag bi lool xewee fa naadaytuhum bil amaan fa waqafu ma daldi leen woo ñaar di alayhi salaatu wasalaam ak àndandoowam bi ak ñi mu àndal bil yi ñu defal ñu muccal ma këne léegi ñëwatuma ngir jàpp leen mais nag nañ ma muccal ndax nag am naa problème ak sama fas wi nii mu ne fa waqafu ñu daldi taxaw fa rakibtu farasi hatta jituhum léegi ñu taxaw di ko xaar nee na ma yéeg sama fas ba ni ma leen dikkale mu ne bi ma dikkee wa waqaa fi nafsi xiina laqiitu maa laqiit min alxabsi anhum an sa yadharu amru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ñu taxawee nag di ma xaar ndax jox naa leen sama kàddu te jamono yooyu ngay xam ne jaahiliya jamono jooj wute naag jaahiliyatu qarn ihda wa jamono yooyu seen jaahiliya ak différencier woon wute ak jaahiliyaay suñu jamono ji nga xam ne moom lañu nekke muy vingt-et-unième siècle ndax lan ñoom bu ñu masoon a joxe seen kàddu dañ ko doon respecté même bu dee yéeféer lañ loolu moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mën a jël ku mel ni abdullah ibnu urayqit bul fàtte ne riwaaya bi neewoon na wa kaana ala diini qurayshin comme li yaa Aïcha waxoon ci riwaaya bañ gisoon mu ne moom dafa woon ci diiney waa quraysh mu wóolu ko wax ko projet hijra bi te moom bokkul ak moom lu gëm te xam na ne waa Màkka ñu ngi koy seet ndax ñoom dañu amoon kàddu léegi kuffaar yi amatuñ kàddu lu ñu la wax du dëgg waaye loolu sax du lu xam ne lu lu lu bette la ndax al kufru ñoom masuñoo dimbali ab laa yansuru kufrun imaanan jamais ak weddi yàlla di dimbali ak ngëm yàlla waaye li garaaw mooy jullit ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo amatul parole koo ci wax dara mu daal di lay trahir bala ngaa xam ne sax li mu wax du dëgg mu waat bu waatee nga xam ne waa ji waxul dëgg kon mu ne man bi ma ñëwee man Suraaqa radiyallahu anhu bi ma bi ma leen ne ngeen may ma ak kóolute ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na mu daldi ñoom ñaar ñu taxaw di ma xaar ñu taxaw di ma xaar ma agsi nee na bi ma agsee ma daldi fàttaleku xalaataat euh, mu toq ci sama xol li nga xam ne moom li ma daj ngir téye ko ngir jàpp ko delloo ko waa Quraysh Euh, ma xam ne nag këni mbiram muy lislaamam bii dina féete kaw leneen lu dul moom dina féete kaw adyaanu Quraysh diiney Quraysh yii dina leen féete kaw ci riwaay loolu mooy riwaay imaam al Buxaari bi jeexagul raximahullah ci riwaay imaam Ibn Isxaaq bi raximahullah foofu mu ne moom Suraaqa radiyallahu anhu mu ne bi nga xamante ne nii kon ci la waajal fasam def fastaqsamtu biha mu daldi def loolu kon laata muy génn ndax dina ko lor moom aleyhi salaatu wassalaam walla déet mu génn déedéet waaye nee na fa abaytu an illaan an ma daldi bañ lu dul ne dinaa ko topp malgré bi ma gisee ne lii nee nañ ma bul dem doo fa jële li nga bëggoon mu ne farakibtu fi athari ma daldi yéeg topp ay traasam fa naa farasi yashtaddu bii bii nga xam ne ci la sama fas di daw gaaw bi ma yóbbu mu ne athara bii ci la faqasaloo waddal ma ma daanu fa saqattu anhu ma daal di wadd ci suuf qaala nee na mu ne fa qultu ma ne ma hada mii lii lan la qaala mu ne summa axrajtu ndax jaaxle nu mu demee nii mu ne summa axrajtu qidaaxi fastaqsamtu biha fa xaraja sahmu alladi akrahu laa yadurru sama génn sama loolu def ndax dina ko loram jéet mu génn ne du ko lor nee na waaye fa abaytu illaan atbaa ma bañ lu dul ne dinaa ko topp ma toppaat seen trace mu ne nag fa lamma badaa lil al qawmu wara ay al qawmu wa ra'aytahum 'athara bi farasi fa dhahabat yadaahu fil ard wa saqattu 'anhu bi ma dawalaatee ba gën leen a jege bañ ma leen di séen fas wi fàqastaluwaat ma daanu ci suuf si suuf ba pare tànk yi daldi dugg ci biir am benn poussière bu jóg mel ni poussière boobu ngelaw li yëkkute yëkkati mu jóge mel ni fumée jóge ci tànk yi nee na nag fa araftu xiina ra'aytu daalika annahu qad muni'a minni wa annahu zaahir neena ci laa xame ne ah moom dox nañ sama digganteeg moom manumaa def dara ba delloo ko Quraysh c'est fini pour man wa annahu que ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam zaahir dina féete kaw leneen lu dul moom qaala mu ne fa naadaytul qawma ma daldi leen woo fa qultu ana suraaqatu ibn ju'shum yi mooy riwaay imaam ibn Isxaaq nee ma woo leen man maay suraaqa di doomi ju'shum ne xaar leen ma ukallimukum xaar leen ma ma daldi wax ak yéen fa wallaahi laa uri laa wala a yatiikum minni shay'un takrahuna mu ne leen duma leen teg ci benn problème te bu leen yaakaar ne dara lu ngeen bañ dina tukkee ci man agsi ci yéen mooy pour joxe assurance qaala fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li abi bakr mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne seydna abu bakrin radiyallahu anhu qul lahu wa ma tabtaghi minna ne ko laaj ko ana lan la soxla ci ñun lan la soxlu ci ñun ba toppuñu qaala moom suraaqa ne radiyallahu anhu fa qaala lii daalika abu bakr seydna abu bakr ne ma wax ma loolu radiyallahu anhu mu ne ko qultu ma ne ko taktubu lii kitaaban yakunu aayatan bayni wa baynik qaala uktub yaa Abaa ah, bi mu ko waxee lool Seydina Abu Bakar wax ko li ko yonent bi alayhi salaatu wa laaj mu ne ko Suraaqa ne ko dañ may bindal loo xamante ne nii benn këyit boo xam ne day nekk màndarga sama diggante man suraaqa ak yow aleyhi salaatu wassalaam nee na moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne seydna abu bakr uktub lahu yaa aba bakr bindal ko loolu nga xam ne day wane ne maag moom loo xam ne dafa dox suñu digganteeg moom loolu mooy riwaaye imaam euh, ibn isxaaq mu ne jeexagul mu ne fa kataba lii kitaaban fii azmin aw fi raqatin aw fi xirqa summa alqaahu ilay mu ne ci la ma seydna abu bakr radiyallahu anhu bindalee benn bind def ko ci moo xam ci yax la soit ci yax walla ci benn der wala ci benn morso nee ginnaaw gi mu daal ma koy sànni ma daldi di jël loolu fa ja'altuhu fii ki kinaanati thumma raja'at nee na ginnaaw gi ma daldi koy dugal ci sama pochette boobu fi may def sama xeec dugal fi loolu yonent bi alayhi salaatu wa bindal ma thumma raja'tu ma daal di dellu sama dëkk di mut li kantaa imaam al buxaari raximahullah moom dane bi nga xam ne ci lañ jege ba mu wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne mu xaar leen mu xaar jox ko sécuriser ko ko ne dara du ko dalaat mu ne moom suraaqa radiyallahu anhu ma xam ne bi ma gisee li nga xam ne moo dox sama digganteeg ma jàpp ko teg ci moom loxo ma xam ne dox nañ sama digganteeg moom te mbiram dina féete kaw nee na fa qultu ma ne ko moom aleyhi salaatu wassalaam inna qawmaka qad ja'alu fiika diya wa axbartuhum axbaara maa yuriidu nnaasu bihim mu ne bi mu taxawee di ma xaar moom aleyhi salaatu wassalaam ak ànd doom yi ma ñëw ba jege leen ne ko dëgg-dëgg sa ñoñ ñi di waa Quraysh de qad ja'alu diya def nañ ci yow teg nañ pour ku la indi équivalent wu diya lu toll ni lu ñuy jox ku rey nit ku rey nit li muy joxe bu ñu ko reyul wala ay famille li ñuy fay sans giléem lu toll noonu lañu joxe lañu teg ci taabal ne képp koo xam ne indil na la moo xam nga dund walla nga dee nee na loolu lañ koy jox mu ne moom suraaqa radiyallahu wa axbartuhum axbaara maa yuridu nnaasu bihim ma daal di leen nettali nettali aleyhi salaatu wassalaam bépp information bi nga xam ne moom la nit ñi di kuffaaru Quraysh ni di bëgg ci ñoom ngir lor ko ak ñi mu àndal aleyhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu nee na nag fa arat wa aradtu ma daldi leen proposer yóbbal wal ak bagage yoo xam ne dinañ ci mën a dina leen jariñ dinañu ko soxla ci seen tukki bii nii ci seen gàddaay mu ne lool ma proposer ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, nee na ma bi ma ko defee mais moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam d'accordul mooy jëlul ci man loolu noonu falam yarzaani mooy wàññiwuñ ci man dara jëluñ ci man dara walam yasalaani illaa an qaal nanguwul li ma leen proposé ne leen mën naa leen a jox lu ngeen yóbbu am na ci benn riwaaya bu imaam Muhammad ibn Isxaaq rahimahullah dane dama ne ko jëlal ci lenn ci sama xeec yi ci kanam fa nga jëm am na fa koo xam ne mu ngay sàmm ab sàmmkat boo xam ne samay gàtt la yor di ko sàmm man suraaka bu gisee sama flèche bii nga wan ko ko dina xam ne maa ko moom nga ne ko man maa leen ne ngeen jël ci gàtt gi lu leen neex mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi radiyallahu anhu nanguwuñ lool jëluñ ci moom dara moo tax mu ne falam yarzaani walam yasalaani illaa an qaal axif anna ne ko li ñu bëgg mooy nga daldi nëbbal ñu suñu mbir mu ne fa sa'altuhu an yaktuba lii kitaaba amin am am am nin mu bindal ma këyit goo xam ne samak sécurité guy won jàmmal na ma maa ngi ci jàmm di dara du ma dal après ndax fexeel ku toll ni alayhi salaatu wasalaam yii lépp dal la mooy li gaa yi wax léeg-léeg amee problème mu ab sëriñ wala nitu yàlla ñi ba am lu leen ci dal ba ba ba mbaal leen mooy ni ñuy assuré woo di kiiwaat waaj naan ko mbaa yi baax na mbaa dara du ma ci kiiwaat loolu lu mel noon mu ne kon nag ah nag ma bindal fii ci riwaaya imaam al buxaari bi raximahullah dane fa amara amir ibn fuhayra fa kataba fi ruqatin min adam thumma mada rasulullah sallallahu alayhi wa moom ci riwaaya amir ibn bu imaam bi dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam amir ibn fuhayra la digal ne ko mu bindal ma ci riwaaya bële lan lañ gisoon imaam ibn isxaaq riwaayaam foofu dane seydna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom mooy ki nga xamante ne ni moom la digaloon mu daldi koy bindal loolu nee na ginnaaw gi mu daldi dem continuer yoonam man ma dëpp loolu foofu la riwaaye imaam al buxaari bi raximahullahu yem moom seydina suraaqa radiyallahu anhu wa arda kon noonu la ñibbee banu ci waa banu mudlij muy fi nga xamante ne nii fa la bokkoon mu daal di fay nekk euh, ba ni nga xamante ni nii ci la yége këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam àgg na madinatul munawwara mais bi mu tourné euh, ci yoon wi laata muy àgg këram imaam ibn Isaaq rahimahullah mu ne bi nga xam ne kon ci la doon ñibbi mu ne amul kenn amul kenn koo xamante ne nii moom laa romb keroog mooy dafa dem ci yoon bi ku mu gis euh, ngay waaj a jaar fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jaaroon moom Suraaqa mu ne leen déedéet moom euh, newul foofu déedéet moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam newul côté bii man daal dinaa leen di resal côté bii nii mooy ne côté bii non dara newu fi loolu moom man daal dinaa leen koy resal mu ne kon wa lamma raja'a suraaqa ja'ala laa yalqaa ahadan min at-talabi illaa raddahu wa qaala kufiitum haadha al-wajh falamma dhahara anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wasala ila al-madiina ja'ala suraaqatu yaqussu ala an-naasi maa ra'a wa maa shaahada min amri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kaana min qissati jawaadihi wastuhira hada bi mu dëppee nag ci yoon bi ku mu dajeel ndax gars comme que Quraysh li ñu teg dafa tax aiguise dafa aiguiser appétit gars yi sans gëléem gaa nga gis ñu way ñàkk yeeg ak gaa yi nga xam ne alal ku la ko ëpp moo la ko gën a bëgg tamit gaa yi di lépp ngir trouver yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fan la ne mu ne léegi nag bi nga xamante ni kon ci la dëpp ku romb ci yoon bi ngay bëgg a jaar côté bopp mu ne la kufiitum haada fii moom côté bii moom daal moom fegal naa leen ko mooy ratissé naa ko ba pare jarul lu ma ratissé man Suraaqa l'expert jarul keneen di fi jaar mu ne nag fa lamma zahara ba mu ko leeree que ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam àgg na fa mu jëm di Madinatul Munawwara te loolu la waxoon mooy ne mu assuré ko dara du ko dal moom dina ko resal ba ku mu gis dina ko détourner yoon wi wi nga jaar mu def li mu waxoon Allahu akbar mu ne nag bi mu ma leeree que ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam àgg na Madina ala saakin afdalu salaatu ci la moom Suraaqa commencé di nettali di nettali nit ñi li nga xam ne moom la gis ak li mu seede ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu fekk gis ko ak di leen nettali histoire ak fasam wi daanu yam doon daanoog ak nuur gi mu doon nuur ci biir suuf si léegi nag waa Quraysh bi ñu yëgee loolu keneen Suraaqa ngi wax lii euh, waa waa waa waa Quraysh nag daal di mer moo tax mu ne ba mi mbur mi mujj siiw ñu naan Suraaqa kii ak euh, waaw moom ndeke gisoon na yonent bi alayhi salaatu salaam lii ko fa daloon nii di nettali mu ne nag fa xaafa ru'asaa'u Qurayshin ma'arrata wa xashaw an yakuna dhalika sababan wa xashaw an yakuna dhalika sababan li islaami kathirin minhum mu ne euh, bi Quraysh yégee ne Suraaqa waaye affaire bi siiw nettalik Suraaqa gi siiw léegi nag Quraysh nag bañ affaire boobu daal di porter préjudice ci seen ñoom seen seen affaire nag gina défavoriser yóbbu vent bi côté yonent bi alayhi salaatu wassalaam contre ñoom ndax nit ñi lool dañu naan kon ndekete commencé di xam ta ñoom ñoo siiwal xoolal li li li borom bii def ñoom ñu wër ci tribu yi di leen wax waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñi ko yëgul woon daal di koy yëg comme nañ defoon bañ naan sa ca aj ga ku ñëw ñu ne la sha kii la moom muhammadun saaxir moom muhammad bu leen ko déglu ndax moom alayhi salaatu wasalaam ab ma la ñu ragal loolu ti lan lañ ci doon ragal loolu daldi nekk sabab ngir dugg ci lislaamu bari nag ci kaw kaw yeeg araab yi loolu lañ ci doon tiit waa Quraysh moo tax mu ne wa kaana amiru bani mudlij wa ra'isahum amira bani mudlijin wa ra'isahum nag suraaqa dafa newoon moom moo nekkoon njiitu waa bani mudlij nekk seen seen seen président seen njiit seen kilifa bi mu demee noonu fa kataba Abu Jahl bi affaire boobu yi siiwee que ni daal mu ngi nettali loolu te affaire bi siiw na ba agsi Quraysh kii mu ngi defal publicité bu baax suñu noon bi alayhi salaatu wassalaam ndax li muy wax ci moom lu baax la naan da waroon wadd da doon kii di def lu nekk manu ko woon a fexe ba ba jege ak Suraaqa ak njàmbaarte gi ñu xam ci moom Abu Jahl daal di bind Suraaqa bind ko ay vers ne bani mudlijin inni axaafu safihakum suraaqata mustaxwin li nasri muhammadi aleykum bihi allaa yufarriqa jam'akum fa yusbiha shatta ba'da izzin wa su'dudi mu ne yéen waa banu mudlij te bind gi mooy day ndax Suraaqa c'est pas n'importe qui kilifaay waa Banu Mudlij leen tribu bi kon nag yéen damay menacer yéen laay waxal bu dee ne seen njiit bi teewu ngeen ko problème dina am dañu bëgg nag yéen inni man Abu Jahlin axaafu damaa ragal safihakum seen ku dese gi xoolal rek ndax waxu mer ak kufru la wax ku jàppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam safiih nga mooy ku manque yi wiis nga alaa innahum humus sufaha te xamuñ ne ñoom kuffaaru Quraysh ni ñooy ñi nga xam ne ñoo perdre ñoo ñoo perte te ñoo départ ñoom la seen bopp yi wëlbatiku mu ne ñun man Abu Jahl damay ragal seen ku ràngateku kii nga xam ne dafa manque ay wiis te di seen njiit muy Suraaqa mu nekk koo xam ne nag day nuur di continuer ci lii muy def di dimbali Muhammad aleyhi salaatu wassalaam ne leen nag aleykum maa ngi leen di mettre en garde man Abu Jahlin bii maa ngi leen di mettre en garde contre Suraaqab seen njiit bi wax leen ak moom téye leen ko an laa yufarriqa jam'akum mu bañ a tasaare seen mbooloo seen bennoo gi ngeen masa nekk bu ko defee bu leen tasaare fa yusbiha shattan ba'da 'izzin wa su'dudi bu leen tasaare ngeen mujj nag nekk ñoo xam ne ñu dispersé ngeen di nekk seen kàddu dootul nekkati benn ginnaaw bi nga xamante ni ci teddaange ngeen nekkoon ak ak càng xoola xam nga pays yi kuffaar yi lii nañuy def ba léegi mooy léeg-léeg buñ bëggee jële ab dëkk benn président ñoom ndax mënuñoo ñëw ne population bi ñooy seeni noon dañ naan ñun lu baax lañ leen bëggal loolu la Abu Jahlinul mal'un wax nii di yéen c'est pour votre bien voilà moo tax dañ leen di wax soit yéen gis nañ ne il font tout pour lan pour gars yi def soulèvement jële fi njiit boobu mooy bu jalin loolu la wax nii di aleykum bihi allaa yufarriqa jam'akum fa yusbiha shattan ba'da 'izzin wa wa su'dudi maa ngi leen di mettre en garde contre moom balaa menace boobu di dal ci yéen fexe leen kon yéen ngeen débarrassé wu ci moom ndax bu ngeen ko fi bàyyee kii il n'est plus un président rassembleur nekkul président buy boole waaye président buy taqali ay ñoñam lañ kon nag maa ngi leen di mettre en garde ci seen président bi seen njiit bi bu ko defee léegi méthode bi lañuy ñuy utiliser gars yi ñuy financer yenn parti d'opposition yi wala généraux yi ay généraux yoo xam ne ci armée bi ngir ñu def coup d'état ndax lan waa ji doxalatul politique bi nga xam ne moo ñu neex ndax Suraaqa waa Bani li amuñu woon problème ak Quraysh ba moo tax gisoon nañ ko kënee danee lan ci début bi lan lañ wax dañoo yónnee suraaqa ci débi xadis bi na woon jaat naa rusulu qurayshin dañoo dikkal wa nahnu min banuy mudlij ñun waa banuy mudlij suñu tribu ci àll bi waa émissaire kuffaaru qurayshin yi dañoo dikkal waaye loolu mooy jamono ji muy neex ba ñu fay yónnee émissaire di leen wax jàppale leen ñu ci ci ñuy seet mooy ne fekk yaa ngi def kuffaar yi li ñu bëgg ñoom ñu ngi ànd ak yow di la neexal naan la boo defee lii ñu defal la lii bu ngeen ñu jàppalee kii ñu jox leen saa giléem ba pare nos relations nag day gën baax day gën a dëgër mais il suffit président bi wax benn wax te deful lu dul nettali moom li nga xam ne loolu la dund xam ne Quraysh ñii li ñuy wax manut am que yonent bi alayhi salaatu salaam mooy kaw ñu déclarer ko guerre ndax lii mise en garde la mënaas la alaykum bihi kon nag man Abu Jahlin sang ci sangu Quraysh yi maa ngi leen di mettre en garde contre seen waa ji na ngeen téye loxoom ba pare tudde ko tur bu bon safihakum mooy léegi mooy ki décédé de ki ki décédé boobu bu doon tey dañ naan il est devenu un tyran votre président façon fen wu nañu tuumaal ko ko ne ko moo ko def nii contre ses propres populations léegi nag ça légitime notre action contre lui ñu daal di koy déboulonné daal di ko fiy jële nit day yeewu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam laahi boo ko xamee dundam jàng alxuraan sunnaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam dara du la bett ci àddina gaa yi jàpp ne lii lii lépp la sëriñu daara war a xam lii toog gaa yi nag jàpp ne ñoom comme que ñoom njàngum tubaab lañ jàng yow xamoo li xew kallaa ah, ah. wallaahi ñoom ñoo xamul li xew ndax nit ñi ci madrasa yi lañ leen doon forme dañ leen doon forme ci masaajid yi ci jàkke yi ñi nga xam ne ñoo transformer ñi nga xam ne ay rëbb ay sàmmkat lañ woon sàmmkatu giléem di waa Quraysh mu transformer leen ñu nekk ay njiit yu jiite al umam peuple yi ak umam yi waaw akbar kan moo transformé Seydina Omar ibn al-Khattab min min ra'in fi shi'abi Makka ila amirin li akbari a'zami a'zami dawlatin fi zamanihi radiyallahu anhu kan moo transformé Seydina Omar ibn al-Khattab ci mu nekk koo xam ne sàmmkat ci xuru Makka yi daal di koy transforme mu jiite dëkk boo xamante ni moo ëpp doole ci àddina bi ba Kisra Kesrowes ak Kaysar bu ñu déggee turu Seydina Omar ibn al tiit radiyallahu anhu kan moo ko transformé lu dul l'islam kooku fi mu naane moom radiyallahu anhu boroom xam-xam foofu lay naane muy ci alayhi salaatu wassalaam dara du la bett gaa yi jàpp ne xamoo dara nga toog bàyyi leen kenn du jaar sa kaw te lu ñëw ñu fekk fi réponse yal nañu yàlla boole ci ñooñu kon mu ne leen alaykum bihi maa ngi leen di mettre en garde contre seen safih bii di seen njiit bi di dox di wéy di tasaarey information li nasri muhammadin ngir dimbali muhammad aleyhi salaatu wassalaam ñe fa yusbihu shatta ginnaaw gi nag lim leen gis nga politique bu bees bii muy mu mëne di wax lu neexul waa Quraysh fi mu leen jëme mooy tasaare seen biir tasaare leen waxul ne yàqal ñun Quraysh mais dañ lay gëmloo gëmloo population bi moo tax population oh dañu war a nekk une population éduquée ba pare xam ndax bu amul rek ti till bu jóge fële ci pays yooyu rek bu leen fexee lee am leen ndax da leen di fexe jaxaseeg seenum njiit te njiit foo jaar dina am yoo xamante ni yoo xam ne surtout suñu njiiti léegi yu mu waroon a def yoo xam ne manu koo def foofu lañuy jaar naa leen gis leen yi nga xam ne defu ko loolu mérité na ngeen soulever wu nag contre moom te kat buñ ko fa jëlee duñ fa teg ku gën koo dañuy mujj di rëccu naan aka neexoon waaye ñu bàyyi woon ak koo walaata xiina manaas waaye nag mu trop Abu Jahl bi mu yónnee loolu noonu yónnee leetaram boobu yónnee ko Suraaqa yónnee ko waa Banu Mudlij di leen tëkku fa qaala Suraaqa ibn Maalik yujibu Abaa Jahlin fi qawlihi haadaa Suraaqa radiyallahu anhu daldi ah moom it tontu Abu Jahl wax ko ay veer di ko tontu tamit ne ko abaa xakamin wallahi law kunta shaahidan li amri jawaadi id ajibta walam tashkuk bi anna muhammadan wa burhaanun faman dhaa alayka bi kaffil qawmi anhu fa innanii ixaalu lanaa yawman satabdu macaalimuhu bi amrin tawaddu nasra fiihi bi annahum wa inna jamiica nnaasi turran musaalimuhu mu ne abaa jë abaa xakamin ndax abaa xakam lañ ko doon woowe abul xakam jullit ñee ko doon woowe abu jahlin waaye comme que suraaqa mooy tur biñ ko xameloon loolu la ko doon woowe mu ne ko aba xakamin wallahi law kunta shaahidan mu ne ko hé abul xakam di abu jahlin yow laay waxal nga may menacer wallahi maa ngi wàcc yàlla yow abul xakam boo fekke woon sama mbiru fas li xew ak sama fas wi in tasuuxu qawaa'imu ba nga xamante ni ca lay roofu ca biir suuf sa di daldi nuur tànkam ya ca suuf sa wallaahi boo fekke woon loolu boo ko gisoon ajib te waat naa ne man Suraaqa yow di nga woo di waaru Suraaqa daa xamul Abu Jahlin Abu Jahlin lu gën garaaw lii nii gis na ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye taxul mu tuub à jamais jamais ndax dafa jàpp ne te lool mooy ku normal nit ku normal ku ne mu'jiza yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam doy na la ngir nga gëm leen waaye abu jahlin li mu gis ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waaye teewul mooy al al al al aduwul ladud noon bi nga xam ne moo tar ci noota ci noonoom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko boo gisoon li nga xam ne wat naa ci yàlla li xew ak sama fas wi ma waroon ba nga xam ne ci la tànkam yi di suux di nuur ci biir suuf si boo ko fekke wallaahi ajib te di nga di nga di yéemu yow abal xakam di abu jahlin doo yem ci yéemu waaye doo sikki sàkk ne muhammad aleyhi salaatu wassalaam rasuulu ndaw yàlla la wa burhaanun preuve la buy wane ne yàllaa moo ko yónni moom rek doy na preuve buy wane ne moom yàlla ko yónni jikko yonent bi alayhi salaatu salaam doy na comme miracle waaye waxuma la lool jëmm yonent bi alayhi salaatu salaam maa a'lamu min mu'jiza ana lan moo ko gën rëy ci miracle bu nit mën a gis jëmmam ji alayhi salaatu wassalaam mu ne waaye ku mel noonu fa man za yuqaawimu ana moo mën a taxaw di résister contre moom wala daan da ngay jéem a am problème ak moom di di ko jéemal lu bon di taxaw di ko diir mbagg wala di ko fexeel loo xam ne du lool di résister contre moom fa man zal fa ba pare nag mu ne ko dag ma doon menacer waaye yow moom laa wax abul hakam alayka bi kaffil qawmi anhu man suraqa njiitu waa banu mudlij maa ngi lay wax lu leer yow abul hakam nga jàpp ko maa ngi lay mettre en garde te tamit di la wax di la digal alayka bi kaffil qawmi maa ngi lay digal nga daldi fekk nit ñi di kuffaaru Quraysh ni yéen waa Quraysh yéen mbooloom Quraysh ak ñi nga détaché yépp ci àll bi naan nañ ko wër maa ngi lay digal aleyka maa ngi lay digal bi kaffil mi nga dal di leen fekk dox seen diggante anhu ak yonent bi alayhi salatu wasallam ba bu ñu ko laal bu ñu fexee am ak moom benn problème ndax sax bu ñu ko bëggee duñu ko mën ndax man Suraaqa maa ngi leen di wax lu leer que ne bés dina ñëw sa tab duuma aalimo gis nga mbiram mii di lislaam maa ngi wàcc yàlla ne bés dina ñëw dina feeñ te dina féete kaw waaw waaw leer ba mel ni jant njolloor kenn du ci man dara muy mbiram moom nga xamante ne nii moom nga bëgg mbir moo xam ne yow moom nga bëgg lan an nasara li nga bëgg mu féete kaw am euh, nu mu tudd euh, ngañaay muy seen diine Quraysh yi loolu maa ngi waat Quraysh man Suraaqa ken bés dina ñëw moom Muhammad alayhi salaatu wa salaam mbiram féete kaw sa mbir mi nga xam ne moom nga bëgg mu gañe tey